di xajjatul islaam di xajjatul balaagi wal xajjatul balaag di xajjatul kamaali wattamaam muy xajjatu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa ma zilnaa wa naxnu bi batni urana qurba arafatin fi yawmi arafa wa qad faraga rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min xutbatihi ñu ngi woon ba léegi ci xuru <coughs> urana jege lool Arafat yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daldi woon xutba nit ñi ba pare comme ni nga xam ne lañu ko gisa woon ci jataay yii ñu weesu ci riwaaya al imaamu muslim bnul xajjaaj al qushayriyu an naysaburi waaye it riwaaya al imaamu bnu isxaaqa bni yasaar raxmatullaahi alal jamii ci jataay bii ñu génn nag dañu àggale woon li imaam ibnu isxaaq wax raxmatullaahi aleyhi wax ki nga xam ne moo doon jottalil yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ci xutbaam boobu bi arafa mu ne woon moo doon Rabi'a ibn Umayya ibn Xalaf mooy Rabi'a di doomi Umayya ibn Xalaf wa qad ra'aynaa annahu maata nasraaniyan wal iyaadu billaah ka bi muy génn àddina chrétien la doonoon ndax dafa tubbi demoon ila bilaadi shaami xaytu hiraqla wa xisba xaytu hiraqlu wa xisba wa tanassara waliyaadu billah mu génn ci lislaam gisoon nañ la sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu doon wax tey ñu war a continuer gis nañ ne nag li nga xam ne amaana mooy li gën a approprié euh, mooy ñu continuer xadiisu imaam jaabir bi te tuddoon nañ li li ci tegu woon sax ci jataay bi weesu ci lu gaaw laata ñuy gis tarjama Seydina Amr ibn Xaarija ak discours bi imaam Ibn Isaaq di wax parce nee na discours boobu Arafa la xew kon dañ continuer ba Arafa rek ñu def ko benn yoon kon al imaamu Muslim ibn al-Hajjaaji rahmatullah alayhi dane woon xaddatanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba ñu ngi léegi ci continuer aj gi kon yonent bi aleyhi salaatu salaam xutba na ba pare ci batnu Namira non Urana urana <laughs> léegi fan la jëm loolu nag lañuy ñuy continuer te waxoon nañ ci lu gàtt ci jataa bi weesu al imaamu muslim ibn al hajjaaj al qushayri an saaburiyu ci xadiisam bu am solo boobale te gudd waxoon nañ la am na partie yoo xam ne al imaam abu daawud solo na ko na ko noon al imaamu tirmidi boo demee tamit ci eh, ashaabu sunan ku ne dinga fa fekk dara na noon même yenn parti yi gisoon nañ ne ku mel ni al imaamul Buxaari yu rahmatullah alayhi am na partie yu ci indi mais nii mu matale nii imaam Muslim moo ko indi ah boo demee ci sunan ad-Daarimi yu naka noonu boroom Muwatta di al imaamu Maalik ibnu Anas imaamu daaril hijrati radiyallahu anhu moom soloo na ko bim naan haddathani Yahya mooy bim naan Maalik sayyidina mu ne an Ja'far ibn Muhammad ibn Ali an abiihi an Jaabir ibn Abdillahi radiyallahu anhuma annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquul après mu wax li jëm ci Safa ak Marwa eh, loolu mais ci mooy même nettali bii la mooy ci même personne yi la jaar ndax imaam Maalik mu ngi ko jële ci sëriñam di Jaafar ibn Muhammad ibn Ali mu ne eh, mu ngi ko jële ci Jaafar imaam Jaafar mooy imaam Jaafar as-Saadiq waxoon nañ la sëriñu imaam Maalik la Hmm? imaam Maalik jële ko ci moom di Jaafar di doomi Muhammad di doomi Muhammad di doomi Ali mooy Ali boobu di doomi al-Husayn di doomi Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ah? an abiihi mu jële moom Jaafar as ci baayam di Muhammad ibn Ali di Muhammadul Baaqir rahmatullah alal jamii moom an Jaabir ibn Abdillah loolu pour la ne kon mooy loolu la mais ñoom lu gàtt lañ ci indi ay yoo xam ne parties yu yu gàtt ne imaam muslim moo ko indi intégralement kon al imaamu muslim ibnu al hajjaaj mu ne xaddatanaa abu bakr ibn abi shayba wa isxaaq ibn ibrahima jamii'an an xaatimin qaala abu bakr xaddatanaa xaatim ibn ismaa'iil al madani an Ja'far ibn Muhammad an abiihi annahu qaala daxalnaa alaa Jaabir ibn Abdillah kon al imaamu Muslim mu ne xaddasanaa nettali nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba suñu sëriñ di Abu Bakr di doomi Abi Shayba Abu Bakr ibn Abi Shayba moom Abdallah la tuddoon ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usmaan al-Xura al-Kuufi al-Waasiti muy Abu Bakr ibn Abi Shayba moom Abu Bakr moo doon kunyaam mais Abdallah ibn Muhammad la tuddoon ah ibn Abi Shayba ah mook frère am euh, grand frère am di Usmaan ibn Abi Shayba di Usmaan ibn Muhammad ibn Abi Shayba ah ñoom ñu màgg lañ ci boroom xam-xamu xadiis yi rijaalu saxiix laa kon moom mu ne kon xaddasanaa nettali nañu ki nga xamante ne ni mooy abu bakr ibn abi shayba wa isxaaq ibn raha wa isxaaq ibn ibrahim la wax isxaaq ibn ibrahim mooy alxandali waxoon nañ la ko moom lañ gën a moo gën a siiwe ci ibn rahawiya ibn rahaway wala ibn rahawiya ah alxanzaliyu hmm, àndandoowu imaamu ah imaamu ahmad ibnu hambal rahmatullahi alayhima jamian ñoom ñaar abu bakr ibn abi shayba al imaam isxaaq ibn ibrahim an xaatimin ñu jële ci xaatim waaw xaatim eh, keneen ki eh, Abu Bakr moo wax naka la tudd direct eh, moo wax ba wax yooyu hmm? muy Abu Ismaayil Xaatim Xaatim qaala mu ne Abu Bakr Abu Bakr nee na xaddasanaa nettali nañu Xaatim ibn Ismaayil al mu ne kantaa sama sëriñ di Abu Bakr moom moo ne xaddasanaa mu ne nettali nañu Xaatim di Xaatim ibn Ismaayil di doom Ismaayil almadani yu ko joowoon fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam an jaafar ibn muhammadin mu jële ci alimaamu jaafar ibnu muhammadin di doomi muhammad moom di assaadiq di imaamu jaafar an abiihi mu jële ci baayam di muhammadul baaqir annahu qaala mu ne daxal naa dugg nañu ala jaabir ibn abdillah ci sayyidina jaabir ibn abdillah loolu moo doon tàll bi léegi nag ginnaaw discours bi sayyidina jaabir di continuer ah bi mu waxee discours bi ba wax allahumma shahad allahumma shahad allahumma shahad salaasa marrat mu ne summa azana thumma aqaam yonent bi aleyhi salaam digle ñu noddu al imaamu seydina bilaal daal di noddu thumma ginnaaw wi aqaama mu daal di taxawal mooy mu def iqaam fa salla zuhra yonent bi aleyhi salaatu salaam julli tisbaar thumma gannaaw ba mu jullee tisbaar ak aqaama ñu ta ñu ñu noddaat ñu iqaam iqaam voilà salla al asr mu julli al asr walam yusalli baynahuma shay'a julliwul nag mooy naafilawul entre yooyu dara dara voilà kon lii la def urana lii la def urana mooy ginnaaw discours bi dafa julli dafa digal Seydina Bilaal mu daldi noddu lii nag mooy li dëgër parce que am na riwaaya euh, jële ci jaar ci al imaamu Shaafi'i rahmatullah alayhi bi Bilaal di noddu laa muy pare yonent bi aleyhi salaatu salaam da doon dafa reprendre euh, azan bi kii bokk discours euh, loolu noonu dëgërul loolu càllale dëgërul te loolu dëgërul yonent bi aleyhi salaatu moo jàngale ne bu ñuy noddu da ngeen di da di wax li kiy noddu di wax naka lay waxe loolu euh, mu ne kiy noddal muy nodd laata muy pare muy discours en plus càllaleem dëgërul mooy loolu noonu xam ko nga téye ko mooy loolu dëgërul de waaw Seydina Bilaal bim naan ko noddal ah bim naan ko noddal waxu ko noddal ba pare muy noddu laata muy pare muy discours déedéet ah. <laughs> waaw muy discours déedéet <laughs> loolu voilà pour boo ko gisee. boo ko gisee boo yoo ko gisee bu mu la jaaxal mooy ne am na waaw lu ñu nettali la de mais nag dëgërul waaw loolu dëgërul léegi <coughs> euh, gis nañ kon léegi mooy lii nii nii nii nii nii nii lii nii nii masala la que ne mooy non seulement am nañ fi masalaam boole julli ah moom laa la doon wax bii passé ne xadiis Seydina Jaabir bii nag day yëkkati ay masala mooy li ci tegu après xutba bi julli bii mu wax ne yonent mi aleyhi salaatu salaam daa digal Seydina Bilaal ah mu def azan mooy mu woote ah moo tax ci riwaay al imaam ibn Maaja na ko al imaam ad-Daarimi waxoon nañ la ñooñu it koy indi yenn partie ci xadiis bi ak al imaam na ko dane summa adhana Bilaal waaw ci riwaay imaam rahmatullah alayhi mu bi nidaa'in waahid ci benn nodd kese waaw summa aqaama fa salla dhuhra kon am nañ fi masalaay dajale julli ci waxtu tisbaar parce que bul fàtte ne woon hatta ida zaghati shams ah bi mu newee namira hatta ida zaghati shams ah la digle amara bi rahilatihi fa ruhilat ci la yonent mi alayhi salaatu salaam digle woon ne nañ ko waajalal war waayam ñu waajalal ko moom alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii ci lañu ko ko waajal mu daldi di dem fan mu daldi di dem fi nga xamante ne nii hmm? mooy eh, batnul waadi muy waadi urana nee na ba mu àggee fa xataba mu daldi xutbal nit ñi ah loolu la Seydina fa xataba nnaas mu daal xutbaal nit ñi kon lool gis nañ ne kon li mu def moom aleyhi salaatu wassalaam mooy dafa def jamu taqdiim loolu la ñuy wax jamu taqdiim mooy dajale julli boo xam ne mooy ñaari julli yuñ mën a yuñ mën a dajale bien sûr comme tisbaar ak tàkkusaan wala li nga xamante ne nii mooy timis ak beneen kii bi mooy beneen julli bi muy gée nga boole leen ah loolu noonu ñaara mën a am mooy liñ naan am na luñ naan jamoo taqdim am na lees naan jamoo taxiir jamoo taqdim mooy lan man damay ñëw di dajale julli yi comme tisbaar ak tàkkusaan comme li yonent bi alayhi salaatu salaam def fii ah li bi sallallahu alayhi wa sallam fii mooy lan dafa julli tisbaar ba pare ñu julli tàkkusaan mooy dafa boole tisbaar ak tàkkusaan ci heure tisbaar waaw te heure tàkkusaan ñëwul loolu mooy jamu taqdim mooy boole bi nga xam ne damay boole damaa boole jiital waaw ndax damaa indi tàkkusaan indi ko julli ko bi may julli tisbaar léegi nag bu dee ne damaa def lu contraire ma bàyyi tisbaar jot julliwuma ma bàyyi noonu parce que am naa droit wàññi wala boog am naa droit boole ma daldi bàyyi noonu bàyyi ba tàkkusaan jot ma dóor a julli li nga xam ne mooy tisbaar daldi julli tàkkusaan loolu lañ naan jamoo eyee jamoo jamoo lan jamoo taxiir jamoo taxiir mooy damaa yéexal tisbaar gi julli ko waxtu tàkkusaan yonent bi nag sallallahu alayhi wa fii li mu def mooy jamoo taq parce que dafa dajale dafa julli tisbaar ba pare summa gannaaw ba pare aqaama mu digal Seydina Bilaal mu noddu non mu iqaam ndax ma naan ma fa aqaama mu noddu boobu léegi fa salla al mu julli tàkkusaan ah. lii nag masala la kanta euh, côté dajale yi loolu gisoon nañ ko ci dajale julleeg salaatul musaafir loolu gisoon nañ ko waaw mooy loolu possible la te loolu moo doon sunnaa yonent bi alayhi salaam bari woon na lu mu koy def mooy mooy en tout cas masula tukki masuñoo nettali fenn ne yonent bi alayhi salaam tukki na julli yi nga xam ne ñeent la mu leen di julli ñeent loolu masula am waaw da doon le temps waxoon nañ temps yekk ni ruxsa la nag waaw mooy ruxsa la Seydina Omar xamal nañu ne moom ba mu ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana ko lii sadaqatun tasaddaqa Allahu biha lii de buur yàlla ab sarax la boo xamante ne nii buur yàlla moo leen ko sarax ah. kon nag euh, muy alxasru wàññi julli bi léegi nangu leen saraxam eh? ñu daal di koy nangu waxoon nañ la lool moo tax waxu waa jumhur gi na dëgër waxu yi nga xam ne dañ ne moom wàññi ah loolu farata la waajib la ah këna du ruxsa waajib la masala yooyu yëpp nag gisoon nañ ko moo tax fii duñ ci taxawaan ah. amaana beneen affaire bi nga xam ne moom lañuy taxaw mooy ah, fii nii xadiis bi dañoo wan nekkoon bu may boole ñaari julli moo xam timis ak gée ma koy julli ma julli timis ba pare war a julli gée loolu ku ku voyage yi mën nga koo def waaw ku voyage yi bu ma jógee Touba ah dal dem Njaasaan te la ma fay def yàggul trois trois jours la yem mbaa 4 wees bu ma ci génnee bésub dugg bee génn bi kooku mën naay wàññi bu ma nekkee njaasaan yépp man man naa saa bu timis jotee ma julli timis julli julli julli gee ci saa si wala bàyyi timis bi jàll ba jot ma dóoru julli timis julli gee ah? bu ma jógee fi nga xamante ne nii mooy fii ci Milan Milano daal di dem fee ci Torino war faa def quelques jours wala ci roman mooy ne loolu it mën naa koo def ah nga xam ne du dépasser bis yi nga xam ne moom laa am droit wàññi bu ma neexee li may def bu timis jotee ma julli timis ak gée dem tëddi wala doxi saay soxla wala nekk ci leneen bu gée jotee nag kenn du may hé yow nit ñuy julli nga toog doo jóg julli non julli naa ba pare waaw te loolu it am na benn affaire. mooy <laughs> lii may wax nii lu possible la waaw <laughs> mooy ma jóge woon xombal doon dem Dakar waaye bi ma jógee xombal comme que damay voyage ci Dakar wala sax ma dëkk dakaar voyage woon xombal bay ñibbisi ci yoon bi laata may dugg Dakar bi ma àggee ay Thiès walla yooyu timis jot ma ne man ce que je vais damay arrêté julli timis bu la neexee foofu nga julli timis boo sëlmalee nga julli gee ñaari rakka te boo demee àgg Dakar gee di fa door a jot yow boo julli wàll pare waaw julli nga ba pare mooy boo ñëwee nga dégg nodd nodd yi nodd yow julli nga ba pare amul ñu naan la ah alaaji doo jullee nga naan non man julli naa nga ne julli nga gée nga julli xam nga lool bari na ñoo xam ne loolu dafa bizarre ci ñoom ndax xamuñu ko <laughs> waaw <laughs> lii yu mel nii euh, biñ doon wax eh, xadiis yonent bi aleyhi salaam waa bi sax <laughs> jitta tasalu anil bir waaw ak di ko wax naan ko albirru matma anna bihi wala alayhi nafs Euh, alqalb voilà mu naan ko mbaax mooy li nga xam ne day dal sa xol te doo bañ nit ñi gis ko waaye lu yées mooy li nga xam ne maa moom day def ay ñëkk-ñëkk sa xol al ism bàkkaar ak lu dul noon lu maal mooy sa xol du ci teey du ci dal te bëggoo nit ñi gis ko ci yow waaw mooy loo xam ne daal boo ci nee sa xel lu dal wala mbir mi boo koy def naan lii est-ce que na loolu nag waxoon nañ la ne loolu lu leer ci sharia bokku ci parce que tekkiwul ne nit ku nekk fu ab xolam xawee yëngatul naan bon lii est-ce que na rek day wane ne kon dañ naan ko kon istafti qalbak wa in aftaka an-nas aftaw de yi leer ci sharia yooyu amul istafti qalba même bu ko sax xol nanguur xam nga saxaaba yee ni gis nañ keroog bi leen yonent balay saa saa naan naan naan naan naan naan ay wa léegi génn leen ci seen seen aj ja ngeen yéene ngeen def ko umra ñu naan eh mais yonent balay saa salaam mu ne waaw mooy am na lu ne woon seen xol tuuti mais est ce daa tax ñu ne kon nag ah. comme que moo ñu ne woon istaf istaf fal nastafti qalba qulubana wala qalbana kon nag ni ñuy def dañu consulter notre cœur nañu nañu koy demander di xool li dal suñu suñu suñu xol ñu koy def xam ne kon foofu looloo baax moo yii nii bokk ci yi leer ci sharia sharia na def leer même parce que bari nañ léegi parce que léegi dafa tumuranke mooy xam Euh, euh, yoo xam ne vraiment euh, ci charia am nay jamono nit ñi dañ ñi ko doon xam dafa bari mais léegi daanaka ñi ko réere ñoo ëpp te yoo xam ne vraiment dafa dafa dafa nekk yoo xam ne yu sayan la quoi léegi loolu est-ce que le fait que yow buñ la ko waxee yaa ngi koy dóor dégg tey xam nga sa xol man na ah moom ngay gis ñenn nga xam dañ naan leen bu ngeen wooree ngeen di tukki man ngeen a dog ah non man nag moom si nekk ci weeru koor moom di lekk lool man mooy yooyu noonu yooyu kenn du la ne istafti qalbak dañ naan la hé affaire bi lii la te loolu possibilité la boo bëggee li gën mooy am nga lii wa an tasuumu xayrun lakum bu la neexee nga woor waaye nag bu la neexee nga dog waaw du ne yow sa xaw xaw na cee kii rek day wane ne mbir mi demewul noonu bañ a demee noonu moo ko lii wayam nag hmm? mooy comme mason alal xuffayni xam nga bari na wolof yoo xam ne xamuñu ko waaw bari na sénégalais yoo xam ne xamuñu ko buñ gisee nit ku koy def dañ naan kii yow sa tayel yii dindil sa kawas yii te nga raxasi sa tànk yi tayel nga lool hein boo leen ko waxee bés bañ ko leen koy door a wax naa leen booy jàpp bu dee soloon nga say kawas fekk taahiratayni qad adxaltahuma taahiratayni laa taxtaaju ilaa xal'ihima jarul nga ko nga leen di summi danaan la mooy xel mi danaan soo saay loolu moom man daal raxas laa xam baal rek may raxas loolu noonu kenn du loolu lool loolu tekkiwul dara parce que lii dafa leer ci sunna ci sharia ne lii la lii man nga koo def voilà kon <laughs> mooy liñ doon wax sànq ne nit ki yooyu bu la perturber ah waaw waaw ma jógee Thiès di ñëw Dakar mat na masaatu masaafatul xasr ah ba ma nee ca yoon wa laata may agsi timis jot ma julli timis ak gee ñibbi si laata di jot ma ne ah ay bay gars man de maa ngi tëddi dama xaw a sonn quoi sama voyage moom ñu ne ah, waa non garaawul julli naa ko pare wóor na loolu boo moyul bari nañu julli gee te jotagul yow noo ko jullee. nga ne noo man ci yoon bi laa julli ñu ne non yow xam nga ne sa julli jooj du baax yow ngay julli avant l'heure li mu wax ne julli avant l'heure ci liñ joyal baaxut loolu dëgg la waaye nag mooy xamut lii que ni lii c'est possible waaw <laughs> waaw nga jóge Orléans dem Paris di ñibbi Paris ci yoon bi nga wàññi boole bu la neexee woo ñëwee Paris te même buggee jotagul ndax julli nga ko kon al jamu kon fi gis nañ masalaam jamu ñaari julli gis nañ jamu taqdim naka noonu la jamu taxir possible mooy jamu jiital ak jamu boo xam ne dama koy yéexal waaye mooy leneen lu ñuy gise fii mooy ne yonent bi alei benn nodd la la bilaa la sëy naa bilaa nodd waaye iqaam ñaari iqaam benn noddu la noddu bi mu taxaw iqaam timis hmm? bi paree ba julli ba pare mu daldi iqaam lan mu daldi iqaam geeta noddaa tut waaw loolu lañuy jànge ne loolu loolu sunna la te aka mën nekk waaw non seulement Muzdalifa euh, bon euh, bu ñu wax Muzdalifa parce que Muzdalifa ak segun fa mais mooy masala bii nii ñuy wax nii yii ñi ñuy wax nii ci dajale julli bi gii nii lii nii ñu ciy fortaatu nii buñ demee Muzdalifa duñu ko fa wax ah. parce que Muzdalifa c'est pareil ci côté julli yi alors kon nañ wax fii nii ci Arafa ci Batnu Urana hein kon euh, gis nañ ni bésu que ça soit muy bésub Arafa wala Muzdalifa wala guddik Muzdalifa gi yooyu yépp mooy ne loolu li nga xam ne mooy sunna mooy li gën a dëgër ci waxu boroom xam-xam yi ndax xadiis bii ni mu ko wanee te mooy mazhabu al imaam Abu Xanifa ak ñoom al imaam as-Sawri ah naka noonu jële nañ ko muy riwaay euh, kii la mooy mazhabu imaam as-Shafi'i riwaay la nag buñ jële ci imaam Ahmad wax la tamit boo xam ne buñ jële riwaay buñ solo ci al Maalik te ku mel ni al imaamu ibnul qaasimi boroom ma mudawwana loolu noonu la ne waaw lii la lii la mooy ne ah, ah boo tisbaar ak euh, euh, euh, tàkkusaan gi ñuy boole bésu arafa loolu benn nodd kese lañ koy noddal waaw iqaamal tisbaar benn tàkkusaan benn iqaam ku nekk mooy benn nodd ñaari iqaam waaw Ah. am na nag ñoo xam ne dañoo jële ci ñoom këne noo ñaari iqaam rek lay def sans nombre loolu lu ñuy nettali la ci Mawlaana Ibn Umar waaye nettali boobu dese naa dëgër waaw waaw parce que le naan moo dañ koy tànnloo bu noddee baax na non non dañ naan lii mooy lii mooy sunna amul bu kiiwee baax na ak bu kiiwul baaxul déedéet déedéet déedéet dañ naan daal mbir mi daal nee na na noddu benn noddu gaa yi ñu iqaam ñaari iqaam am na tamit ñeneen ñoo xamante ne nii dañ koy jële di ko nettali ci euh, lenn ci Maliki rahmatullah alayhi que ne non ñaari noddu lay def ñaari iqaam waaw te loolu boo demee ci euh, almudawana loolu lañ ci loolu lañ fa cité waaye wax nañ la sànq ne boroom mudawana ci boppam moom jële nañ ci moom que ne non bu njëkk bi la mooy ne euh, euh, mooy ne benn nodd la ñuy def ñaari iqaam même bu dee ci mudawana lee lañ bind ah waaye moom lañ fa cité ne ñaari nodd ñaari iqaam waaye lii nii lépp dara dëgëru ci li ci dëgër mooy li nga xamante ni nii mooy liñ la wax sànq te moom la xadis bii wax waaw këne li nga xamante ne moom mooy li ñu liy sunna mooy buy dajale ñaari julli benn noddu kese ngay def nga iqaam ñaari iqaam mooy pour julli bu nekk benn iqaam ya ngay boole waaw kon loolu leer na Ah. bon kantaa li xanafiya yi wax li euh, chartal ne pour ñu mën a dajale ci arafa diggante parce que bu ñu la nee dajale ba arafa bi lenn la tisbaar ak tàkkusaan kese la que ne il faut mu nekk fekk imam mbooloo ngeen doon mu am imam muy imam biy jiite ak gi wala ku ko fa toogal wutee jamono bi ñuy gis beneen boole bi ñuy gis Muzdalifa loolu loolu loolu jarul jarul jarul jarul jarul jarul ko mooy amul amul ci amul ci ne pour nga mën a dajale boole fokk ngeen nekk fekk nga fekk julli géeg ñépp su sinon boo ñëwee yow fekk kii doo yow doo doo def loolu ah non loolu dañ loolu dëgërul waaw moo tax waa jumhur comme imaamu uh, Maalik naka noon imaamu Shaafi'i ah ak al imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi nañ ne loolu amu ci benn charte waaw mooy amul charte que ne il faut mu nekk koo xam ne daa fekk julli jéeg imaam bi boobaa lay dajale boole lay <coughs> lay boole loolu loolu loolu amu ci waaw. loolu amu ci charte parce que Hanafiya ñoom dañu def restriction yu mag ci wàllu ñoom wàññi bi ñoom dañ ne farata la waajib la mais kantaa bi boo julli ñoom dañ naan fii rek la man a nekk ci ci jamono ci jamono ak ci nii nii te loolu waxoon nañ ko ba ñuy gis masalaam dajalee julli te ne loolu mooy ñoom euh, seen avis marjuha euh, ginu la dëgër euh, léegi nag Euh, waxoon nañ la sànq que ne kantaa ñi naan ba bi Bilaal di iqaam di noddu bokk yonent bi aleyhi salaatu dafa commencé waat di xutba deuxième xutba loolu noonu dëgërul loolu dëgërul ci càllale ba ab da'ifa fa nekk di Ibn moom moo ci <coughs> ci moo ko ci boole te loolu noonu loolu dëgërul dafa contraire ak li la waxoon sànq digal gi mu digal ne bu ñuy nodd na ngeen déglu tey wax li imaam kii kii noddi wax kon nag mu ngi noonu loolu te tamit muy noddu ngay discours mooy mais gars yi dañ la dul dégg sax duñ dégg te la nga xam ne mooy mooy mooy sales bi nekk ji déglu ñuy noddu euh, déglu gi du am kon mu ngi noonu voilà kon nag loolu benn affaire la léegi nag mu des beneen masala ah léegi léegi gis nga lii nag du du du Muzdalifa kese du du du Arafa kese ah mooy liñ la doon wax sànq waaw liñ la doon wax sànq que ne affaire bi yamul fiir kese de mooy ne noddu képp koo xam ne yow comme e-, exemple li ñu joxe woon nii damaa jóge Torino di dem Milano est-ce que waaw xaw nañoo xëccante aussi xëcc na léegi wala nga jóge euh, Thiès. di dem euh, fële euh, baaba garage fekk mu mat euh, distance bi ngay wàññee walla ma jóge Cees dem Tambacounda loolu bu ma ñëwee ba ci kii bi di julli bu ma war leen a kii bu ma neexee ma def adaan mooy ma nodd wala bu dee mbooloo lañ am ku nodd mu paree ka nodd iqaam ñu julli tisbaar bu paree mu iqaamat ñu julli li nga xamante ne mooy tàkkusaan léegi nag ah boroom xam-xam yi fii dafa am beneen beneen masala te waxoon nañ la ko <coughs> mooy mais fii est-ce que ñépp ay wàññi ah est-ce que ñépp mooy lan mooy <laughs> yeneen bi alayhi salaatu salaam ci ci ci ci ci ci ci voyage la ne je comprends Médina la jógee euh, Médina la jógee euh, comprendre nañ waaye wax ji mooy ki dëkk Makka moom dafa wàññi parce que Makka ba fii moom matul masaafatul saf euh, qasr mooy distance bi ñuy wàññee matu waaw lu joxoon nañ la distance yi entre Makka ak fan lañ nekk nii Arafat waxoon nañ la diggante Makka mooy buntu Arafat quoi presque benn kese lañ mooy batnu Urana waxoon nañ la Makka ba foofu vingt kilomètres la mooy almasjidul haram ba foofu vingt kilomètres la parce que entre Makka ak Mina almasjidul haram mooy jàkkaay Kaaba gi ba Mina waxoon nañ la ñaata kilomètres la sept kilomètres entre euh, Mina no entre euh, jàkka ji jàkkaay Kaaba gi ba Muzdalifa dix kilomètres entre jàkkaay Kaaba gi ba Arafat dañ ci yokk dix muy vingt kilomètres mooy vingt kilomètres moom matul masaafatul xas euh, li nga xam ne mooy distance bi nga xam ne ci la nit kiy mën a wàññee matu ko léegi est-ce que les Mecquois fii dañoo wàññi. wala bu dee Muzdalifa non wala Arafat yi gaa yi dëkk ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a jege sax dëkk fii nii Arafat wala dëkk fii nii ci côté Namira ak yooyu mais yi dëkkoon foofu ñoom bu dee am na ñu fa dëkkoon ñooñu dañoo wàññi. kon yow boo jàppee mooy ñi voyagé ak yonent ma lay saar saam ndax dañoo wàññi leer na ndax yonent ma lay saar saam dafa wàññi hein waa Makka ñi dëkk Makka xaar ko bu ñëw ñu ñëw ànd ak moom ci aj gi comme ñépp ni nga xam ne noonu lañ génne di yor di roy yonent bi aleyhi salaatu salaam lu mu def ñu ñu def ñooñu dañoo wàññi wala déet dañ naan la ñoom ñépp a waxoon nañ la wax dañ doon wax naan euh, ku ne ku ne yonent bi aleyhi salaatu salaam doon wax ne sol kii euh, bu ñëwoon màkk day jii julli bu jullee ñaar ràkk da leen di wax ne leen atimmu fa inna qawmun safr loolu noonu dëgërul loolu dëgërul waxoon nañ la Ali ibn Jad'an moo nekk ca eh, ibn Zayd ibn Jad'an moo nekk ca la nga xamante ne mooy càllale ba te loolu noonu dafa dëgërul waaw loolu yonent bi aleyhi salaatu salaam waxul loolu ah julli leen fa inna qawmun safr loolu waxu ko loolu wax naa leen Seydina Umar ibnul xattaabi radiyallahu anhu wa ardaahu ci moom la wéere que ne doon na ko wax loolu nekkuloon da doon aj ñi jiital wax leen lool de déedéet déedéet loolu lu jaara leeral la mooy du lool de du ne Seydina Omar <coughs> da doon bàyyi ba aj après mu ne waa Màkka yéen bu jullee fii déedéet déggoo mawlaanam nu Mas'ud bam naan man julli naa ak ak te doon mawlaanam nu Abbaas euh, ibnu Omar radiyallahu anhu gisoon nañ bi mu naan man julli na ak yonent bi aleyhi salaatu salaam fii ci Mina ñaari rakka julli ko Seydina Abu Bakar bi mu nee xalifa ñaari rakka Seydina Omar euh, Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu gisoon nañ ne moom ba Seydina Usmaan jullee ñeenti rakka dafa ñëw wax ko mais lu tax ñu julli ñeenti rakka ah. ak loolu pour wane ne ba mu koy nettali sax ñu ne ko mais yow taalibe yi naan ko yow nan ngay waxee ne loolu yonent ma lay saa saam defu ko mais ngi ñëw julli ñeenti ràkka te julliwoo ñaari ràkka ko moom mu ne alxilaafu kullu kullu shar wute léppam mbon la mooy que xalifa bi ñu jiite ñeent la julli même bu dee yonent bi alayhi salaam ñeent la ñaar la doon julli Seydina Abu Bakar ñaar la fi doon julli Seydina Omar ñaar la fi doon julli moom mu julli ñeent man damay julli ñeent comme moom même bu dee wane na ne moom lu tax mu julli ñeent waaw lu tax Seydina Usmaan ngay julli ñeent alors que yonent bi alayhi salaam julli woon ñaar wax loolu waxoon nañ la lu taxoon Seydina Usmaan def ko raaje dellul lañ doon gis ci tarjamaam radiyallahu ta'ala anil jami' ah kon mooy yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy jiite ñépp julli ñaar ki dëkk Makka ñaar ki dëkk feneen ñaar léegi nag loolu nag dafa tax hein dafa tax boroom xam-xam yi nag wuute moo lan moo waral kon ñaari ràkke yi lan moo ëndi lool boole bii mu boole yonent ma ne saaf saaf ba pare wàññi mais ana lan mooy tax tax bi lan mooy la cause lan moo tax am loolu nag ci boroom xam-xam yi boo tax dañ ci am ñetti ñetti ñetti ñetti tontu ñetti tontu yoo xam ne junjoon nañ ko keroog mu am mbooloo mu ne hein li tax non li tax tax-tax bi lenn la mooy voyage waaw ce n'est que ça hein c'est à à de la du du voyage hein parce que voyage bi la mooy ñii nii mooy ñi waxoon ne lan lépp loo xam ne la ñuy tudd voyage bi mooy comme ñoom al imam euh, al imam na ñoo dañuy kii euh, waaw kay si <laughs> al imam Ibnul Qayyim <laughs> bi al imam Ibnu Taymiya rahmatullah yi ñoom dañoo jàppale lépp luñ naan safar rek safar doy na lépp loo xam ne ci urfu nit ñi hmm, dañu koy woowee dañ ko jàppe ne euh, mbiru këf këla mooy mooy voyage la jeex na lool kese la waaw loolu mooy tax tax bi du leneen du leneen ah yaa que ça loolu rekk a tax waaw <laughs> moo taxoon nga déggoon ki al imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi mu ne ba muy wax lool ci azad mu ne summa aqaama fa salla euh, euh, kii euh, <laughs> en plus en plus non xoola mu ne woon <laughs> euh, euh, non al imaam Ibnul Qayyim <laughs> al imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi mu ne euh, fa salla zuhra rak'atayn asarra fiihima bil qiraa'a wa kaana yawmal jumu'a fa dalla ala anna al musaafira laa yusalli jumu'a summa aqaama fa salla al-asra rak'atayni aydan wa ma'ahu ahlu makka wa sallaw bi salaatihi qasran wa jam'an bilaa raybin wa lam ya'murhum bil itmaami wala bi tarkil jam'i wa man qaala innahu qaala lahum atimmu salaatakum fa inna qawman safar faqad ghalata fiihi ghalatan bayyinan wa wahima wahman qabiihan mu ne moom al imaam Ibnul Qayyim rahmatullahi alayhi eh, foog naa loolu tamit waxuñu ko woon bésub Arafa bésub àjjuma la woon <laughs> parce que xoolal voilà moom moo ñu ko fàttali sax skay <laughs> al imaam Ibnul Qayyim jazaahu Allahu anil islaami xayra xoolal kañ la Yonent bi alayhi salaam ñëwoon Makka ban jour la agsi woon bésub dimanche mu toog quatre jours ba mu defee nekk fële ci fan fi mu daloon ci al abtah al mu nekk fa quatre jours après dem fi nga xam ne ah mooy Mina ca huitième jour ba fanaan Mina ah ci suba ga mu daal di dem fi nga xam ne mooy bat na dem Urana ngir dem Arafa kon dimanche mu toog ba al abtah lundi mardi mercredi jeudi ci jeudi boobu la fa jóge dem fi nga xam ne mooy Mina hein daal di fay fanaan julli fa julli yam fa julli ba julli fa euh, kii fajar après ba duhaa mu daal di jóg mu daal di dem wax ñu da defaral ko tàntam fa nga xam ne mooy bi namira ñu defal ko namira mu nekk fa hatta ila zaaxati shams mu diggal ne ba jant bi jeng mu ne defaral leen ma sama war waay ñu defal ko mu ñëw bi batnul waadi muy batnu urana mu discours nii après mu seyna Bilaal nodd iqaam mu julli tisbaar mu iqaamaan mu julli li nga xam ne mooy tàkkusaan bésub àjjuma la woon loolu lañ fàtte woon wax bésub àjjuma la dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi voilà bésub vendredi la <laughs> te bésub vendredi nu ñoo def du lañuy julli àjjuma yonent bi aleyhi salaatu salaam julliwul àjjuma waa Makka julliwuñ àjjuma waaw julli wuñ àjjuma fan nga gis waa Makka génn nañ ànd ak moom mu ngi nii di aj ci aj ji lañ ne bés bi mu ngi leen fekk Arafa tisbaar mu ngi leen fekk Batnu Urana fa la leen fekk noo yonent ma lay sax sam commencé discours bi mu paree Seyna Bilaal nodd mu jullit ñaari ràkka yoo xam ne ndànk la ko wax comme kuy julli tisbaar bi mu sëlmalee mu iqaamaat mu julli kon julliwul la ajjuma moom la al imaam Ibnul Qayyim di wax jazaahullahu xayran loolu dama ko loolu moom dama ko omettre complètement <laughs> que ne vendredi la loo déggal li mu wax <laughs> mu ne fa salla kon az-zuhra rak'atayn asarra yonent bi alayhi salaatu salaam julli ñaari rakka waaw waaw asarra az-zuhra tisbaar ñaari asarra fiihima bil qiraa ndànk la foo la ko wax la jàng comme li ñu wax sànq mu ne wa kaana yawmal jumaa te loolu bésub Arafa bii bésub àjjuma la tombeel fa dal la mu tegteel ala anna musaafira laa yusalli jumaa ki ki ki ki nga xam ne mooy eh, kiy voyage du julli àjjuma waaw summa ginnaaw gi aqaama fa salla al asra Seydina Bilaal jóg iqaam ñu julli tàkkusaan rak'atayn aydan wa ma'ahu ahlu makka te yonent bi alayhi salaam mu ngi ànd ak waa makka wa sallaw bi salaatihi qasran wa jam'an bilaa rayb te dañoo julli laaj bi ñu doon wax sànq ah ci julli yonent bi alayhi salaam qasran wàññi wa jam'an ak boole bilaa raybin ci loo xam ne amul sikki sàkka dut am ci waaw. walam ya'muruhum bil itmaam te waxu leen hey yéen waa makka mooy li waxoon sànq julli leen. atim moo matal leen salaata moom fay nanqaw moom safar mu ne ku wax loolu kooku def def lena def def legu rëy juum juum goo xam ne gu leer la waaw loolu wax nañ la sànk ne de toute ndax fi sanadihi ali ibn zayd ibn jadana wa huwa da'if wal hadith rawahu al imaamu ahmad naka noonu al imaamu abu daawuda at-Tayaalisi wa kal imaamu Abu Daawuud as-Sijistaani oh, na ko noonu al imaamu ak al imaamu Bayhaqi mais xadiis bi wérut kon première tontu ñu ne yonent ma lay saa saam en wàññi bi ak boole bi li ko waral mooy boole bi li ko waral lenn la mooy voyage u kese la mooy lépp lu ñuy tudde voyage mooy waxuñu Imaam al Qayyim bii moom moom loolu la dëgëral wax nañ la mook sëriñam ah rahmatullah alayhima am ñu ne déedéet li tax mooy ci tukki bu gudd comme ni nga xam ne masaafa distance bi nga xam ne ci la nit di mën a wàññee looloo tax yorente ma la sar sam wàññi te moo tax mu boole am beneen wax ne li tax du du du du du le fait que mutlaqul safar que ne lu tudd voyage kese déet du lool waaye du ne voyage bi dafa gudd parce que lan moo wax lan moo tax li tax mooy am nusuk li aj li li aj li nusuki lii nii mooy aj gi la jëf yi ñuy jëf ci aj gi moo dugalaale loolu mooy bu julli jotee aj gi yonent bi aleyhi salaatu salaam moo nañu moo nañu xudu anni manasikakum jëli leen ci man ni nga xam ne noonu laay aje nii la aje dañuy xam ne kon lii nii ci aj gi la bokk waaw mooy façon la boo xam ne ci aj gi rek la possible mooy ku dëkk Makka ñëw Arafat fii di fi wàññi loolu ci aj gi kese la possible wala ku dëkk fii nii Arafat wala dëkk Muzdalifa fii ñëw Arafat fii di fi wàññi loolu ci aj gi li nekk aj kese tax sinon bu doon beneen jur du ko man waaw alors que ki nga xam ne dane moom voyage tax mooy bu dee ne waa ji jóge Makka moom dafa jàpp ne ñu ngi loolu voyage lañ koy tudde mooy même bu doon aj gi mën na affaire bi foofu la mbir mi ne ñi ne euh, distance bu gudd la mooy ñoom fekk distance bi mu ngi mat masaafatul qasr distance bi ñuy wàññee ci la koy mane bu ko manul du ko man bu ko matul du ko man ñii ne li nusuki mooy ne mbir mi du loolu lépp waaw lii aj gi la ci jëfu aj gi la bokk mooy tisbaar tàkkusaan heure tisbaar bu la fekkee Arafa foofu Urana li ngay def mooy da boole tisbaar ak tàkkusaan wàññi leen da ngeen di boole wàññi leen ndax loolu mooy ci jëfu aj ji loolu na ko yonent ma lay saam defe te moo jële leen ci man ni ñuy aje te nit ñi dañoo génn fees dell ngir xool nan lay def ñu def ni moom noonu la ñuy xam ne kon looloo tax ah, léegi nag lii nii nag moo tax <laughs> parce que. Euh, euh, Euh, euh, wax yii mooy liñ la wax mooy wax ju nekk dafa am lu muy yem ca gannaaw ku fi ne parce que euh, guddaayu voyage bi la mooy kon moom dafa bëgg wax ne kon waa Makka jour bii ñoom ñeent lañ julli te loolu gis nañ ne loolu loolu loolu amul julliwuñ ñeent ñaar lañ julli tisbaar ñaar tàkkusaan ñaar képp ku ne li ajli safar kese moom mooy day dugalaale sax waa Makka ndax danaan rien waaw bu dee waa Makka kay daa ja ñoom buñ génnee di dem Arafat loolu voyage lañ ko jàppe te loolu lañ ko jàppe moo tax ñu wàññi kon loolu la ñuy xame kon affaire bi ñoom mën nañoo wàññi yaa ngaa dégg ndax voyage la amul benn distance boo xam ne lañuy teg naan bu matee lii wag yooyu non non non non il faut il faut pas ngeen di wax yooyu quoi jàpp leen ci lii ñu wax mooy yooyu yëpp taxul hein Ah. léegi nag ah, ah, <coughs> ki nga xam ne dafa wax distance bu gudd la foog mu mat quatre-vingts kilomètres par exemple mu looloo tax moom kon mooy ñi nga xam ne màkk lañ jógee fu ko matul ñooñu duñu wàññi loolu yi gis nañ ne loolu dëgërul leen na fi dëgër mooy wax bi ne li aj lin nusuk waaw loolu kese fi dëgër te loolu mooy waxu maalikiyé yi rahmatullah alayhim dañ ne wa waay yow affaire bi li aj lin nusuki la nusuk bi la du voyage du benn ci ñaari voyage yi ngeen wax du voyage mutlaqul voyage lu ñu tudde voyage te jooyal ko waaye it nekkul le fait Euh, euh, parce que voyage bu gudd du ci dara affaire bi lenn keesee la mooy li tax ñu mën a dajale foofu wàññi mooy ci jëfu aj ji noonu la ko yonent mi aleyhi salaatu defe noonu la noonu la nekke te loolu moom loolu moom ku dëkk Makkaat ku dëkk Muzdalifaat ku dëkk Arafaat ñoo ci yem waaw moo tax waa ahlu Makka dañuy wàññi dañuy dajale dañuy boole julli dañuy wàññi waaw waaye waa arafa it même ku dëkk arafa noonu lay def ku dëkk Muzdalifa bu guddee guddi ga arafa buñ demee di julli timis ak gee bu yonent bi aleyhi salaam di ko julli waa mu ku dëkk Muzdalifa it ñaar ngay julli même bu dee ne chez toi waaw <laughs> waaw <laughs> waaw kon loolu parce que yeneen yépp day am problème parce wax fi kenn fii ne moom waa mu ña dëkk Muzdalifa wala ña dëkk euh, Arafa wala ña dëkk côté yooyu kenn wàññiwu ci woon bés bi loolu bëgg naa nit indil ma ci dalil te loolu moom dalil moo ci amul <laughs> loolu dalil amu ci mooy li Imaam Ibn Qayyim wax ni ne ñépp wàññi waa Makka dañoo wàññi ñépp a wàññi dajale ñépp a dajale kenn deful lu wuteeg li yonent bi alayhi salaam def waaw. mu ngi noonu te tamit ñi dëkk entre Makka ak euh, amul kenn ku ñu ne ñoom it wàññiwuloon te dajalewuloon waaw mu ngi noonu loolu nag mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër waaw loolu mooy li gën a dëgër te mooy waxu al imaamu ak ku mel ni ñoom al imaam te loolu la imaam ibnul Qudaamata loolu la dëgëral <coughs> waaw kon nag moo tax mu ne képp ku nekk Arafa hein yajuuzul jam'u li kulli man bi Arafa li kulli man bi Arafa min makkiyin wa ghayri waaw loolu moom ñépp koy def moo xam Makka ak ñàkk ñàkk Makka ak yem waaw waaw kantaa ñi naan ay noo waa Makka bon ñoom du ñu wàññi ah du ñu wàññi waaw xanaa mu julleek imaam bi bu julleek imaam bi loolu ma mais bu dee moom mooy julli dañ naan déedéet loolu lépp day wàññi lu tax du wàññi day wàññi kay day wàññi day wàññi loolu moo gën a dëgër fuuf te mooy waxu ñu la wax sànq ñoom al imaamu Maalik al al awzaayu rahmatullah alayhi loolu la que ça soit nga nekk ak imam wala nga nekk yow kese yéena ci yem waaw yéena ci yem ah yéena ci yem képp yéena ci yem képp wallahu taala aalam léegi kon lii insha mooy li gën mooy li gën a dëgëral te lii la yonent bi aleyhi salaatu salaam parce ñeneen ñépp euh, euh, oh, ah, bu dee xarit bi ñuy bi ñuy tegtaloo naan loolu day ware ne ñii dañuy matal fa inna qawmun safar wax nañ la dëgëru kon loolu mënula nekk lay ci lii nga xam ne dafa dëgër wu paa paa pëg nga dëgër taxaw temm mu leen na nii la yonent bi aleyhi salaatu salaam def ah kon mooy aljamu ak boole beeg wàññi bi lin nusu kii daa fekk ne parce lii pour aj gi la ci jëfu aj gi nii la koy nent na saa saam defe noonu lañ koy defee moo tax arafaat bu tombewaat ajjuma kenn du julli ajjuma bés boobu foofu déedéet kenn du dem foofu ñu naan ay na leen julli ajjuma de bu doon loolu yonent bi alay saa saam gis nga gis nga yonent bi alay saa saam ni ko suñu borom dëppaale ba affaire yi ajam bi parce que bu doon beneen bu doon mercredi la imaginons que ne mercredi la la la la ajoon wala beneen jour bu dul àjjuma la moo tombé woon ak arafa boobu mooy xam nga kon bu bu bu bés bu arafa tombé àjjuma wuute bu rëy dina am mooy est-ce que parce que ñiy voyage yi ñoom àjjuma waru leen mais ñi dëkk ay Makka yii ak dëkk fii nii mais ñoom du ñu def àjjuma ñoom. imaam bi du ñëw jiite leen ñu àjjuma lu tax duñ àjjuma mais suñu borom dëppaale mu tombeek arafa bésu àjjuma mu julli comme si bu doon yeneen jour la ñu xam ne kon ah ba ma xamee li gën a difficile daay xam ne kon yeneen yëpp nii lay mel de toute façon yeneen yëpp nii la mel mooy tisbaar tàkkusaan alors que bésu àjjuma bés bu doon beneen bés la di division yi day gën a bari te du ñàkk moos nga dem nit dem aj bu tombeek bésu Arafa tombeek ajjuma nga gis ñenn ñi di julli ajjuma fële ah te bu boobaa bés boo leen ko teree manoo leen ko tere ndax ñoom dañuy am lay dañuy am tegtal këne lan yaa ayyuhal ladina amanu idha nudiya lis salati min yawmil jumu'a ajjuma jot yonent ma lay saa saam nii la ma si def ajjuma da doon julli bu tukkiwul bu dee ñi jóge ay Sénégal Maroc Australie euh, Vietnam ñooñu ñëw agsi Japon ñëw agsi ñooñu noon voyageur lañ bu leen neexee ñu bañu jul àjjuma mais ñun ñi dëkk Makka fii kenn mënu ñoo teree àjjuma wala ñun waa Muzdalifa wala ñun waa Arafat bu boobaa mbir yi du gën a kii di waaye buur yàlla lii la def kon gis nañ tey lan yonent bi alayhi salaam kon bi mu xutba bi bi mu paree Seydina Bilaal dafa jóg daldi dafa jóg nodd après mu iqam hein après mu iqam après mu daldi jiite nit ñi julli iqam mu julli tisbaar bi mu paree tisbaar walam yusalli baynahuma shay'an leen beneen affaire la ah. loolu mooy diggante tisbaar beek tàkkusaan bi naafilewu ci deful rawaati bi yeeg doo defu ci dara deful la deful baada déedéet neewul rawaati bu zuhri lii boo ci lii ngay julli après boo jullee euh, tisbaar ba pare ñi dàkk yi bala ngay julli tàkkusaan lii defu ci dara waaw walam yusalli baynahuma shay'an te julliwul seen diggante benn julli waaw waaw kon mu ngi noonu affaire baa ngo <coughs> kon nag loolu mooy li gën a dëgër insha allah mooy naafile tamit amu ci léegi nag ginnaaw loolu seydinaa jaabir radiyallahu anhu mu ñuy nettali nag léegi yonent bi alayhi salaam war a jóge fi nga xam ne mooy orana daldi nag dugg nag fi nga xam ne mooy arafa ci boppam allah loolu nag moo ci tegu loolu lañu war a gis ci jataay bii di ñëw fi naan summa rakiba rasulullah sallallahu wa sallam ba mu jullee ba pare summa rakiba mu war rasulullahi ndawul yàlla li sallallahu wa sallam ba mu waree fan la jëm Arafat allah loolu nag lañuy gis ci jataay bii di ñëw insha allahu taala kon léegi génn nañu Urana pare nañ bat na Urana yonent mi alayhi salaatu war na mu ngay dem ala ñu topp ci